abu muawiya al-kufi rahmatullahi alayhi an al-a'mash moom moo ko jëlee al-a'mash di sulayman ibn mihran al-asadi al-kahili mawlahum abu muhammad al-kufi rahmatullahi alayhi an abi salih moo ko jëlee ci zakwan di abu salih as-samman az-zayyat al-madani rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi an abi hurayrata moom moo ko jëlee ci sayyidina abu hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu qaala mu ne neena qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal aakhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal aakhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala allahu bihi tariqan ila al-janna wa ma ijtama'a qawmun fi baytin min buyuti llahi yatluuna kitaba allah yatluuna kitaba allah wa yatadarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaa'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu kon nii la ko al imaam Muslim aldi indee léegi nag ñu war a taxaw tuuti kon ci hadis bi bu rëy rëyo rëyo rëyo rëy ay njariñ lañ xool al imaam an-Nawawi ci sharh Sahih al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj alayhi li mu wax kon an Abi Hurayrata kon Seydina Abu Hurayra mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na man nafasa képp koo xam ne toxalal nga dindil nga wëllif an mu'minin ci way ngëm yàlla kurba am njàqare waaw mu ne borom bi dina la naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama borom bi da dina lay toxalal dindil la wëlleefu la mu dàqut sori la jàqare ci njàqare yi yawmal qiyaama bi sub taxawaay al imaamu Nawawi mu ne woowa xadiisun aziim jaami'un li anwa li anwaa'in min al uluumi wal qawaa'idi wal aadaab waaw mu ne woowu gis nga xadiis bii xadiisu nag xadiis la boo xam ne aziimun bu mag mbir la. jaami'un aji dajale li anwaa'in ci ay ay pàcc ay ay ay ay ay ay ay ay melo yu bari ay ay facette ay façon ay anwaa mooy ay xeet voilà min al ulum ci xam-xam yi wal qawaa'id yi ak ak ak ak ak li nga xam ne mooy règle yi wal aadaabi ak teggin yi waaw léegi nag mu ne wa maanaa nafasal qurba am na lum ci teg mu ne azalaha mooy deñ mooy toxal na ko danañu ko mu ne wa fii fadlu qada'i hawaajil muslimin nekk na ci ngëneelu di faj te loolu mooy lëkkaale bi am ak buntu bi mu def ci riyaadu saalihiin ah ngëneelu di faj aajo yi way ngëm yàlla yi wa bi ma tayassara min ilmin aw maalin aw mu'aawanatin aw ishaaratin bi maslahatin aw nasihatin wa ghayri dhalika waaw mu ne te bokk na ci ngëneelu wa naf'ihim di leen jariñ bi ma tayassara ci li nga xam ne moo jàppandi ca aji ka ko war a def ka leen di dimbali ci aji jaajaam bi min ilmin moo xam ci xam-xam la bu la borom bi mayee xam-xam bul ne ah man sawaay sa xam-xam laa je l'ai douloureusement acquis waaw waaw man laata koy am mais lu ne laa daj kon nag gaa yi fokk ñu daj li ma daj déedéet waroo wax loolu yow da nga leen a war ak ja yombalal mbir yi ndax yonent bi saa saa moo ne yassiru wala tu'assiru yombalal leen te leen jafeñal waaw ah, yow sa coono yoo yële bu dee yàlla nga ci yéene moom ci boppam dina la fay coono yoo yële lu tax nga ne comme que man damaa sonnoon na ñépp sonn déedéet mbir mi du loolu yassira wala tu'assira yombalal leen te leen jafeñal waaw képp ku yàlla may xam-xam boo ko mënee def mu accessible yomb ci jaam yi. <laughs> waaw defal waaw defal waaw xam-xamu xam-xamu mag alam sàngam moom dara xaw ma ko ci yow nga kii ko xam ne gaa yu bari dañ ci am lakin yombalal ko jariñ gi ngeen di jariñ mooy fexeel nga def ko explication leeral ko doo xamante ne ni gaa yi buñ ci jógee dootuñ sax poser des questions tellement day leer waaw alhamdulillah nga def ko te yàlla tax waaye bul ne ah non non non non gars yi dañoo bëggul féex quoi ah, ñoom daal dañuy toog rek di poser seeni question di laaj nga leen di tontu wala di leen jàngal comme ça ñu toog seen néeg wala yor seeni écouteur di déglu yor seeni YouTube toog seen néeg di naanum jar alors que man sawaay fu ne laa jaar non ça loolu loolu du demee noonu dañ naan loolu si noonu nag la war a demee noonu nag la war a deme yombalal mbir mi yow li ngay wax noonu yow saxaaba yi li ñu daj yow da koo daj est ce que dañ ko xaajoo dajoo un pour cent bi te est ce que waxoon nañ taalibe ñu doon jàngal di jóge fu nekk di ñëw di jàng si wala ñu dëkkoon Medina naan leen non ñun nag dañoo sonnoon kon sonnu leen déedéet kon nag mu ne wa naf'ihim ak di leen dimbali bi maa tayassara ci li jàppale min ilmin ci xam-xam waaw dimbali bi faj aajoy jullit du aajoy materiel kese comme ni ko nit ñu bari buñ ko waxee xel yëpp ci loolu lay dem waaw ñu matérialiste yi ñi nga xam ne affaire matériel kese lañ lañ lañ lañ lañ daaj seen bët yi ci àddina bi pour ñoom boo nee dimbali rek affaire matériel la xobbet xobbet wala loo xam ne danga nga koy génn di def bu dul loolu ñu jàpp ne dimbali woo ko déedéet d'ailleurs dimbali ji ëpp solo mooy dimbalu xam-xam ndax loolu mooy génne nit ci teenu réer te moo koy libéré mooy tax kenn dootu ko nax te iblis allah in dootu ko dootu ko sànk loolu mooy dimbal gi gën moo gën a fort taw tax yonent bi alayhi salaam loolu la ko borom bi ne ñaan ma ko ma may la waqul rabbi zidni ilma te waxal ne borom bi dimbali ma dee ma dolli dongoo ilman xam-xam waaw kon nag mu ngi noonu le taw tax yonent yi lam yuwarrasu dirhaman wala dinaara innama yuwarrasul ilm kenn du leen doon ne ci dërëm ak ay dinaar ay dalase ki euro ki CFA ki ñi nga xamante ne ñooy janiha déedéet liñ leen di doon ne mooy xam-xam ku ko jàpp nag jàpp nga cër bu gën a rëy kon nag mooy ndimbal gi di ci ëpp doole moo tax moom la njëkk a wax wa naf'ihim di leen dimbali bi maa ci li jàppale min ilmin ci xam-xam waaw aw maalin waaye du xam-xamu diine kese mais xam-xam bu man di doon comme niñ la doon wax keroog nga bañ a wor sa bokk jullit mu ñëw di la laaj conseil nga da nga sànni ko voilà bu dee doomam day jàng wala moom day jàng nga xool nga kii nga tane ko xam ko filière yi baax ak tamit nan lay def ngir man di maîtriser euh, di mën a suivre parce que amphi bi sa waay day prof bi day taxaw rek di wax léegi waa ji moom bu xamul ni muy def ak ni muy jële ay notes yooyu yëpp nga dimbali ko ci ba mu accès ci nga xam-xam boobu yow dimbali nga ko waaw ki nga xam ne tamit moom du moom mooy joxe xam-xam bi mën na dimbali nit ci xam-xam ci lan mooy mettre à sa disposition fexe mu accès ci moom xam-xam boo xam ne moom manu koo transmettre ndax amu ko waaye am na ku ko am mu jël ko yónni ko fichier yi wala jàppandal ko sit ba nga xam ne mën na ko faa jële wala bu dee ay cassette la wala ay CD yoo xam ne moom da koy defal sottil ko ko ne ko yii mën nga koo déglu bu ko defee di nga ci am loo xamante ne surtout masala sàngam di nga am lu leer kooku dimbali nga sa mbokk ci loo xamante ne mi li jàppandi ci yow min ilmin ci xam-xam ndax to yoo gisoon nañ fi kasratu turuqi bayaanu kasratu turuqil xayr eh, leeral eh, bariwaayu buntu yiw yi mooy ku nekk rek am nga loo mën a def ci yiw mu ne kon kon di leen dimbali bi ma tayassara ci li jàppali min ilmin ci xam-xam aw maalin wala alal waaw bu laajee alal borom bi may na la loo ko mën a dimbalee ci alal dimbali ko bul ne noonu bul nangu iblis nekk sa conseil wala sa bakkanal am bi suu di ma di bi diggalaakoonu lu ñaaw naan la sawaay cinquante euros nga yor de gis nga boo fi joxee vingt euros yii sawaay mi waay mais nekk na ci problème mais yow itam xam na ne léegi soxla woo ko naan la dans dans dans une semaine am nga projet boo war a kii te boo fi joxee vingt euros yi sawaay du mën a nekk ah waaw yooyu yooyu nga bañ koo def parce que saa su ne fa ma qada arabun illa ila arabin gis nga jaam bi projet bu jeex am na beneen képp ku ñu suul ku nekk boo demee am na projet yu mu yoroon yoo xamante ne nii àggalewu ko kon nag affaire baa ngi noonu boo fi naree nag loo nar a def sa bakkan bi nga xam ne moo lay digalaakoon bon wala iblis wala sa conseiller nit bi nga xamante ne nii ndax ni nal jinnati wan naas moo ñëw naan la sa waay fii nag ñi fi ñàkk ñi manoo leen a dunda naa ah. non manoo leen a jàppale ah ñin nag nga xamal ko mu napp moo gën nga koy may jën waaw même bu dee waxu dëgg la waaye ay kàcc la ci ay nar la ci la ci dugal ak tamit yàq waaw ñooñu nga ban leen a faale bu jotee nga war ko dimbali ci alal loo man defal ta bul xeet waaw bul ne man cinq euros rek laa yor quoi <laughs> wax dëgg am naa ruus naa koo def déedéet joxeel waaw joxeel defal te yàlla tax rubba cinq euros boo xamante ni nii anfa'u inda allahi min milliard waaw léeg-léeg at cinq euros boo joxe gën fa yàlla milliard boo joxe bu keneen joxe koo xamante ne yàlla taxut wala gis ta la taxoon wala leneen ak leneen kon nag mu ngi noonu yow joxeel rek te yàlla tax waaw te yàlla moom mooy fulandil ku ko soob kon nag mooy di ko dimbali tamit ci alal aw maal aw muawana wala dimbali ko jàppale ko ci loo xamante ne ay bagage am yi muy wàcce par exemple nga gis ne sonn nga dem ne ko ah man de naa la jàppale wala daa war a déménager daa war a toxu këram gu bees nga pari na waaye sawaay ah dina metti de te manula fay ay déménageur moom moo ko nara kii rek nga jël mu jaral la nga ne ah man de kon man inscrire naa waaw bés booy boo koy def rek waaw du samedi ak dimanche la yow wala jour bi mu doon xoolal wax ma man lii way sama disponibilité boo ci kii rek woo ma waaw sama bu dee ko yor oto la nga ne sama oto yi disponible na voilà wala sareetu mbaam laa yor man de sama sareetu mbaam bi disponible na ab scooter laa yor am na luñ ci mën a teg man itam disponible naa aw ma dara dox laa yor paas laa yor man disponible naa man naa ñëw wala bu amee kuy jóge foofu man na maa jëlaale mu ñëw jàpp ci loolu lépp mu aawana waaw wala sa doom sa sa mbokk moo xamante ne nii am na lu war a dox te fa muy liggéey la nekk njabootam war nañ ko jëli école ba ta jour boobu jëkkër ji ak jabar yëpp kenn du fi mën a nekk nga ne ah loolu de garaawul man moom dinaa disponible xanaa nga man nga bind benn note mu wax maîtresse yi wala école ba ne leen man joxe sama numéro sama tour ne man dinaa ko jël si yu mel noonu nga def ko bul toog ci xaar ñu lay solliciter bu dee yëg nga ko bien sûr à condition nga yëg ko ndax li nga yëgul kenn laa yukallifullahu nafsan illa ma ataha borom bi du la gàll ci loo xamante ne nii yow joxu la woon possibilité nga yëg ko bu dee loo xam ne noonu yëgoo ko ba mu weesu ah loolu nag yàlla du la ci topp dara waaw ah, duna leen wax defoo ko woon ci lu dul ci yenn kaay waaw bu dee nécessité la waaw kon wala aw muawanatin wala dimbali aw isharatin wala nga junj ko bi maslahatin ki loo xam ne nga mooy mooy yëwénal mbiram waaw mooy nga gis ko nga junj ko ci mbir na ko ah man de yaakaar naa ne de sa problème bii am wala sa feebar bii la dal ah diw de nee ma moom ko dalee de diw moom woo ko woo ko waaw nga junj ko ne ko woo ko moom dina wax nga wax ak moom ci nan la defoon gis naa ne léegi moom tane na bu baax fan la jaar loolu yëpp dafa am solo waaw junj ko ay nit junj ko ay projet yoo xam ne nee nga ko ah yii de foog naa moo gën di maslahatin ci loo xam ne day maslaha la day yiwénal aw na fii nasihatin wala nga koy dimbalee ci conseil waaw waaw conseil bu baax boo xamante ne nii li gën a sell comme niñ la ko waxe woon lem ji nga fegg ko ba gën a rafet ci conseil moom ngay jox sa mbokk aw ghayri dhalika wala mel noonu ñu ngi ci al-Minhaj ba léegi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah wa an an-Nawawi wa euh, mu ne wa fadli mu ne hadis bi dañ ciy jànge wa fadli ngëneelu as-sitri ala mooy di suturaal kon pare na bu njëkk bi ah ah pare na bu njëkk bi léegi mu ngi ci mooy côté man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama pare na foofu léegi mu ngi ci waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal axira képp koo xamante ne ni yombalal nga koo xam ne daa nekk ci jafeñ-jafeñ borom bi dina la yombalal allah addina ak alaaxira léegi nag mu ngi foofale ak waman satara musliman te képp ko suturaal ab jullit kon yassara boog yooyu yëpp dugg na fële eh, liñ doon wax sànq kanta man satara képp ko suturaal musliman ab julit satarahu llahu fi dunya wal axira borom bi de dina la suturaal addina ak alaaxira waaw mu ne nag dañ ciy jàngee wa fadlu sitri ala al mu ne ngëneelu di suturaal jullit ñi mu ne lool romboon na waqad sabaqa ñun itam romboon na bi biñ doon gis xadiis biñ la bu Mawlaana Ibn Umar ñu gisoon ci kaw ah? loolu it gisoon nañu ko Eh, wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyaama bii moom dafa gën leeral mbir mi ne waxu la yawmal qiyaam rek waaye fi dunya wal axira ci allah addina ak alaaxira ne la borom bi di suturaal te ku nekk am nga loo xam ne bëgg nga borom bi suturaal la ko waaw mu ne waaye it bokk na wa fadli izhaaril mu'sir inzaaril mu'sir ki nga xam ne dafa nekk ci dafa nekk ci xat mu ngi mel ni nga lebal nit benn somme waaye nag nekk na jamono yoo xam ne moom de toute façon pour fay la ko jafe na de waaw nga yow nga bañ a nekk xam loolu ba pare di ko tegi pression déedéet bàyyi ko waaw bul xaar sax moom mu ñëw di kii boo xamee ne mu ngi ci difficulté danga yow yaa war a ñëwoon wala nga ne ko affaire bi nag moom jarul nga ciy bàyyi xel yow daal bu jàppandee rek yow say priorité moom bu ko ci boole waaw waaw fii mu a yow régler yi nga war a régler léegi nag saa bu yàlla dogalee que ne man nga ko rek baax na waaye moom man du ma priorité comme yu mel noon loolu la naan al inzar mooy di xaare ki nga xamante ne nii daa nekk euh, ci jafeñ jafeñ jafeñ waaw te loolu alxuraan euh, da doon euh, da da da da soññe ci loolu waaw soññe ci loolu wa kaana wa in kaana zu usra fa nadiratun ila maysara waaw mooy ca suuratul baqara ba muy wax ne wa in kaana du du usra bu dee ki nga xam ne da nga koo lebal wala dalaa yoreel lum la war a fay daa nekk ci jamonoy jafeñ-jafeñ fa nadiratun na ko xaar may maysara ba kera muy jàppandi waaw waaye wa an tasaddaqu xayrun lakum boo ñëwee sax ba ne bon effacer naa la dette bi bu dee ne gis nga ne moom kii moom de toute façon il n'est plus solvable te affaire yi tar na ci moom war nañ ko det yeeg jafe-jafe ñi nga dem ba xam ne daal nga ne ko man moom sama bos moom effacel naa la ko <laughs> in la ta'lamun dem xam ngeen kon loolu ay jikko yu rafet la mu ne loolu nag wa inzar dañ koy jàngi fii moo tax yonent baay saar saam ne wa man yassara ala mu'sirin képp koo xam ne yombal na ku nekk ci difficulté waaye ku nekk ci difficulté koo xamante ne nii yor na njaboot bi mënula dimbali waaw moo xam France la ne walla Sénégal bul xeeb quinze mille francs bi nga koy yónni laa ilaha illa allah loolu day mel ni ay milliards lañ ko jox koo xamante ne nii lu mu xëy xëy du am dara waaw gars yi di ko gaarwaale fu nekk mu am njaboot di mu war a dundal kooku xam nga ne nekk na ci difficulté yu metti yow nga ne bon man xaaral weer wu nekk sax léegi yow nga jël ko sa digganteeg sa borom weer wu nekk fekk yàlla may may li may may dinaa koy yónni quarante mille yoo xamante ne nii na ciy jàpp waaw xam nga ne kooku yassara ala mu'sirin kooku kay jàppale na koo xam ne nekk na ci ay xat mu ne yow mi def noonu nag yassara allahu fi dunya wal axira bi dina la yombalal ci àddina ak alaaxira moo tax ku noonu moom problème yi du leen xamaa mooy dina am problème mais du ko du borom dee koy fenk lu mu nar a dugg gaa yi naan tey bii bii moom moo koy rotal moo moo koy daaneel. affaire bi ñëw mel ni benn weñ bu jàll mu ëf ko mu jàll ndax boroom bi moo ko yombalal ci àddina ak alaaxira allahu akbar waaw bari na nag <laughs> bari na xeetu ndimbalaate yi dafa bari te booy dimbali nit bu yàlla taxee nag bul xool carnet d'adresse am kan moo ko juru kan mooy baayam ak kan mooy ndayam bu dee boobu yow de toute façon yow dimbali woo ko te yàlla tax da nga koo dimbali parce baayam wala diwlo ndax bu keneen ku nekkoon ci même situation bi foofu la ñuy xamee bu ñëwoon te amul sant bi wala xamoo ko defaloo ko dara loolu mooy wane ne yow mii kon yàlla taxu ah <laughs> yàlla taxul kii ndeyam a tax ndeyam ni nga xam <laughs> waxuñu la nag man ngay defal nit lu baax euh, yàlla tax waaye nga dugalaat le fait que li nga xam ay waajuram wala li nga xam mbokkam wala sa frère bi frère bi nga xam ne sa xarit la yooyu loolu mën na nekk mais bu dee loolu kese tax loolu yàlla yow yafeeru yàlla sax xalaatoo ko kon loolu yow defoo ko ngir yàlla waaw lo kon nag mu ne képp koo xam ne kon yombalal nga ku nekk ci difficulté kooku borom bi dina ko yombalal ci àddina ak alaaxira al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne mooy wa man satara musliman satarahu llahu fi dunya te ku suturaal boobu waxu wax na ci ci lële ku suturaal way ngëm yàlla kooku yàlla dina la suturaal àddina ak alaaxira waaw boo suturaalee way ngëm yàlla ab jullit waxoon nañ la ne di jullit kese de yéeféer boo xam ne def na loo xam ne boo xam nga ne kii moom bëgguloon mu feeñ te du jikko ci moom te vraiment am na ci kersaag yooyu yow bul dem naan da nga koy da nga koy feeñalaa loolu yàgg nañ ci wax même jullit bu def lu dul noonu bul ñëw ah, dugal ko ci réseaux sociaux yi wala dem di ko nettali naan eh, nettali ko say gaay naan nag man nag yow rek laa ko wax waaw bu ko kenn yëg kooku it dem wax ko koo xame it moom itam loolu la koy wax waaw man tamit yow kese balaa ci mu nekk secret de polichinelle ñëpp di ko waxtaane kooku yow xam nga ne suturaaloo sa jullit waaw suturaaloo dara sa mbokku jullit te loolu moom ñaaw na waaw hatta waxoon nañ la sutura gi ba mu def koo xamante ne nii ay bakkaaram lay def lu ko neex ba pare te li muy def boo ko dénoncé xewul autorité yi ko war a régler mu toj dëkk bi mu yàq fi yàq gu garaaw lu gën a garaaw la nga doon nëbb la taxoon nga bañ ko nga naan da nga koy suturaal boobu nag amoo droit naan dama ciy noppi naan dama koy suturaal déedéet kooku li la war mooy nga dem wax ko ña nga xamante ne nii ñoom ñoo ko mën a régler bu dee du jur problème bu gën a garaaw <laughs> boo ko régler <laughs> ko waxee <laughs> Eh, ay nekk quartier boo xam ne gars yi dañuy jaay drogue booy yi <laughs> policiers yi la ko gën a xam ndax dañ fiy romb gis leen ñuy dil yow léegi est-ce joxe ay noonu diw ak diw la yépp <laughs> mooy seetal rek est-ce que boo ko defee ba booy yëg ne yow moom doo fi dund moom ci quartier bi loolu dañ naan la sawaay loolu moom bu ko wax parce que policiers yi ñoo la ko gin a xam fii la ñuy romb te autorité yi xam nañu ko yow rek soxlawoo di joxee tur ñoom buñ bëggee nañ ko lijjantil seen bopp ndax man nañ ko mooy agsi na ci autorité yi waaw boobu moom yow yow yow yow boobu kenn du la ne eh sa waay non déedéet parce boo xamee ne même bu dee ne sax policiers yi yëguñu ko mais nga xam ne bu ma ko waxee gars yi dañ may yëg te buñ ma yëgee yàqal ma lu gën a mag ba daanaka dootuma fi sax ma a dund wala ñu yàqal ma lu bari bu boobaa dañ naan la non non bu ko def moo tax mafsada gi loolu da nga koy peser ah. voilà. l'islam du la ne non demal sacrifie toi après si tu perds tout sa oto bi ngay liggéey kese wala bi nga xam ne moom ngay eh, yóbbu sa njaboot fa muy jànge dafa sori eh, du la ne eh, waxal léegi buñ ko taalee c'est pas grave ah. non non sariya du la wax loolu danaa la déedéet noonu <laughs> seetal yeneen i mais pas loolu kon nag mu ngi noonu kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu teg ci. mu ne côté bi nga xam ne waaw suñu borom ne loolu waxu ci wallaahu fi yonent bi saa saa wallaahu fi awni al-abdi maa kaana al-abdu fi awni axi mu ne nag te yëg leen ne wallaahu gis nga yàlla fi awni al-abdi day nekk dong ci dimbali jaam bi fekk jaam bi mu ngi nekk ci dimbali mbokkam ndax al-jazaa'u min jinsil amal hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan waaw waaw est-ce que payu yiiw nekk lu dul yiiw ah kay waaw ah? aha kay yiw kese la yiw moom ku ko def yiw kese lañ lay fay waaw hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan léegi nag mooy nit ki na xam ne moom li muy jàppale nit ñi di leen ko defal boppam la koy defal loolu moo tax l'islam naan la bu ngeen duggee kër fa sallimu ala anfusikum nuyu leen seen bopp ndax sa bopp jullit mi ngay nuyu mais sa bopp la moo tax moo yonent may sa saam ne al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla bi seesoom mooy aji ngëm yàlla ci boppam ni ni moom waaw fii mu ne loo koy ayibale ci mbedd mi na la wóore daa fekk ayib yooyu nekk ci yow mais boo ko reconnaître ak mbaaxam ah waa ji waliyu la daa fekk yow nga bokk ci waliyu yi parce que kurut waliyu doo xam waliyu doo ko nangul doo da nga naan du ma ko mën a def waaw te gaa yi nga xam wala wolof njaay di waxtoon dëgg ñi bokku ñoom la seeni goj gi laale waaw ñi bokku teet euh, baaj ya ñuy dugal ci biir ger tànk ñoom ñaar ñoom kese mën a laale seeni goj mais bu dee sa teen fële la nekk kii teenam nekk fee waaye seen baaj yi manu ñoo laale kon nag boo fi ñuy <laughs> loo xase sa bopp rek sawaay <laughs> na la leer de sa seetu la de waaw te na mel nag borom bi ñu lu bari ñi mel ni yow la lay booleel waaw <laughs> léeg-léeg nag boole la ak ñeneen ngir nattu la xool ba xam ñoo xam ne bu dee da nekk ci yoonu njub mu boole la ak ñoo xam ne newuñu ci xool nan ngay réagir bul jàpp ne adduna bi yow tout le temps liñ ko bëgg lay demee déedéet. Eh, gis gaa yoo xam ne ñoom ay seen yoon newu ci ah lu leen neex la ñuy def léegi borom bi boole la ak ñooñ di xool ngir yow na ana lan ngay def waaw <laughs> mu ngi noonu de <laughs> kon nag boroom bi du deñ di nekk di faj aajo jullit bi fekk jullit bi nit ki mu ngi dox ci. yi moroom léegi nag suuf nag loolu mooy waa ji xam nga mën nga dox ci ngir faj yi kenn mais du faju borom bi waxu la obligation de résultat de non yow boo ci newee même bu dee la bëggoon amu ko yow am nga yool boobu yàlla mu ngi lay mu dina lay fajal say mbir waaw waaw tekkiwul danaan la non léegi boo ci nekkee nag il faut nag mu faju ba pare ah <laughs> waaw il faut mu faju ba pare waaw borom bi day yittewoo ay mbiru kooku waaw moo xam waa ji ci xolam la ko def léeg-léeg eh, nga bëgg a dimbali nit mais amoo moyen dimbali ko amoo dara mais sax xol yàlla xam ne ne yow moom compassion nga am ak waa ji loolu doy na façon dimbal la waaye amoo alal joo joxe mais yor nga sa doole wala say xalaat say pexe yoo def même dee du ko yëg yow defal boobu bokk nga ci waaw. waaye ay ay ay ay ay ay ay loran koy waaj kii dal nga fexe ci sa xalaat say pexe walla say jëf ba loolu sori ko wala xëccal ko ay njariñ loolu lépp ci la waaw yow yaa ngi ci ndimbalal sa mbokk te nag bañ ci newee na la leer ne borom bi nee na hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan est ce que lu rafet nekkul lu du lu rafet ah kay ah, moo tax it kon yow say affaire baax na waaw moo la am na ñoo xam ne amuñu lu ne ñi ci ay compte waaye problème bu ñu am mu régler te bu ñëwee boo leen fekkee nii ñaari salaamaaleykum li wolof yi wax am <laughs> gaa yi yoruñu ko mais problème bu ñu am problème bu xaalis bu ñu am day régler wu waaw jamono jii nii dañuy taw du ñor dara mais bu ñu amee naa cinq minutes problème mu xaalis léegi mu réglé wu waaw kooku yàlla yàllaay defal ay mbiram parce que day nekk comme que daa nekk rek ci dimbalu mbo mbokkam borom bi nee na man maay nekk ci seen ndimbal loolu moom te nag ku yàlla nekk seen ndimbal jarul ngay ngay ngay sonn te jarul ngay tiit waaw mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo gëm yàlla ci laa xawfun alayhim wala hum yahzanun waaw innal ladina amanu wa amilu salihati oh di jóg gëm yàlla gëm lii yonent bay saa saa wax te boroomam waxloo ko tey jëf lu baax mais loolu looy tiit laa xawfun alayhim amuleen lu ñuy lu ñuy ragal ah ci liy ñëw ci kanam wala wum yahzanun teli weesu amul luñ ciy jàq déedéet ndax lépp borom bee koy res waaw moo koy régler kon nag mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw ci beneen côté bi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu mu ne léegi mooy côté